fil baabi saadisi wal xamsiin ba'dal mi'atayn baabu maa yubaahu minal ghiiba kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu jeexal ci sunu jotaay bi ñu génn chapitre deux cent cinquante cinq doon wax baabu tahriimi samaa'i al ghiiba wa amri man sami'a ghiibatan muharraman bi raddihaa wal inkaari alaa qaa'ilihaa ba ñu jeexe chapitre garab bunt bi doon wax xaraam gu mu xaraam gu ñu xaraamal ci sharia nit ki di déglu ay jëw ak ku ko déglu ban attitude ngay am nan ngay def lan moo war a nekk sa taxawaay xadis biñ ci mujj woon a gis nag moo doon xadis mille cinq cent trente mu ne woon Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu fi xadisihi at-tawil fi qissati tawbatihi wa qad sabaqa fi baabi at-tawba annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa jalisun fil qawmi bi Tabuuk ah, maa fa'ala Ka'b ibn Maalik fa qaala rajulun min bani Salima yaa rasuulallah habasahu burda wan-nazaru fii 'atfayhi walillahi alhamdu wal minna loolu lañ gisoon mooy bi mu jëwoon gis suñu téere bii ñu nekk balee di kitaabu kitaabu al-umuuri al-manhiyyi anhaa téere bi nga xam ne mooy wax ci biir yi nga xam ne dañu ko tere lii nag mooy suñu euh, ñëw ci beneen chapitre waaw muy suñu troisième chapitre ci téere bi troisième garab ci téere bi muy deux cent cinquante six wala buntu mu ne baabu buntu maa la nga xam ne yu baaxu daal nañ koy daganal li nga xam ne permettre nañ ko te dagan na minal ghibati ci jëw waaw foo xam ne moom xam nga waxoon na la jëw daa xaraam jëw wa mooy lan ak lan mooy àtteem bunt yi noonu la da eh, bu njëkk bi tahrimul wal amru bi la indilee xadiis bi nga xam ne moom la ne saa leeral luy jëw mu wax la lan mooy àtteem bunt ñu génn mu ne la lan mooy sa taxawaay ci boo déggeew jëw bii nag mu wax la nag ne nag am na exception boo xamante jëw li muy bon bon bon bu boobaa dañ koy permettre bu ñu ko permettre foofu mooy lu ñaaw lañ ci doon wax yépp fii du laal jëw ji jëw ju mel nii mooy ko ko def dara du ko ci fekk bal yu jar bal am na yoo xam ne day nekk farata mu def ko bu ko deful ba problème am moom yoon dina dal ci kaw sharia dina dal ci kaw voilà loolu la kon baabu buntu maa li nga xamante ne nii yu baaxu waaw day yi dagan minal xiibati des na ko permettre ci jëw imaam nag daal di ñëw nag fii leeral indiwul aay ci kanam mais ay waxi boppam di fi tënk waxu boroom xam-xam yi euh, boo xamante ne boo seetloo li muy wax fii nii euh, euh, am na loo xam ne luñ gisoon ci gàttal bi ñuy ubbi téere bi waaw kitaabul umuur al manhiya anha bañ koy ubbi laata ñuy dugg ci chapitre bu njëkk ba euh, muy deux cent cinquante quatre baabu tahrimil ghiba defoon nañ leen mëmbëstal waxoon nañ la no mooy ci baabu tahrimil ghiba bi ñuy wax ci ghiba foofu léegi mooy waxoon nañ la nag fan ci yan kaala ghiba di lañ koy permettre dañ waxoon la waa ji nga xam ne day marié wu par exemple euh, bëgg a xam ndaw si wala ndaw si bëgg a xam waa ji dëgg-dëgg ak tamit koo xam mooy kan est-ce que li may gis ci moom ci biti nii mooy sa réalité quoi wala ki nga xamante ne nii day dugg ci commerce wala kolaboore ak waa ji waaw ak yu mel noonu ak waa ji nga xamante ne nii moom benn waay la bool bu buy la ko xale yi ab pédophile waaye woo xamante ne bu bon waaju bon bëgg ñu recruter ko jël ko muy liggéey fenn yow nga xam loolu ci moom loolu da ngaa am obligation la nga dem wax ko ñu ko nar a recruter en ka nga xam ne décision bu moom kenn ci ñoom bu ko xamee doy na na nga ko wax kenn waaw te yem ci loolee loolu boo fàttale koo waxoon nañ ci loolu nag la al imaamu an-Nawawi nag dikk fii nag di tas di ko leeral waaw ci ay point yoo xamante ni moom lay lim muy juróom benn point yoo xam ne ci cadre yoo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci lañ tënk ci cadre yi moom jëw dañ ko ci yoonal bal day nekk léeg-léeg loo xam ne sax farata lay doon kon baabu maa yubaahu min al-ghiba al imaam rahimahullah mu ne i'lam anna al-ghiibata tubaahu li garadin sahihin shar'iyyin laa yumkinu al-wusuulu ilayhi illaa bihaa wa huwa sitta wa huwa sittatu asbaab mu ne i'lam xamal i'lam xamal anna al-ghiibata que li nga xam ne moom la ñuy wax jëw ta xam nañu ko jaratul mi ciy jaaraat tubaaxu day dagan dañ koy permettre waaw day dagan li xarabin ndax objectif ngir nam nam saxiixin bu wér shar'iyin boo xam ne ko du sharia la laa yumkinu al wusulu ilayhi mooy objectif boobee di ko du sharia loolu possibilité daal di ciy jote ilayhi manuñu ko jote illa bi xaalu dul jaare ko ci ci jëw waaw comme liñ la waxoon léegi mais nan la ñuy xamee casier judiciaire gars yi bu dee ña nga xam ne ñoo ko détenir ñoom bañ xamee ne biw mii ah bëgg naa liggéey fee te nit ku bon la ku nàngam la kuy def lii ki gone yeeg nàngam mais loolu mooy lan lan lañ bëgg a xam mooy il faut ñi nga xam ne ñoom lañuy bàyyee xale yi comme genre sëriñ daara yeeg yooyu yëpp a ci yam nga xam dañuy fekk xale yi ñooy ñooy gérer xale yi ñooñu ci réew mu jaar yoon dañoo war a xool seen seen seen seen casier judiciaire ak seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen dimba waaw ak li nga xam ne mooy léegi nii sax képp ku ci xam yoo xamante ne nii bàyyi kooku xale. ab xale yàlla tere ay xale loolu danger la kooku dang koo war a wax loolu lay wax waaw parce bu boobaa garadin sahihin shar'i mooy loolu yi nga xam ne mooy aar gone yi ci lu bon loole objectif sharia la bu wér la waaw jàng lañ leen war a dañ leen a war a jàngal waru ñoo nekk di leen ñoom ñu nekk ñu leen di mettre euh, en danger ci ay prédateurs yoo xamante ne yu yées lañ nga xam ne manuñu koo xam loolu mu jaari ci jëw mooy waaj yi nga xam ne am na par exemple ci suñu exemple bii casier judiciaire waaj yi mu ñëw ne gaa yi hee muy waa justice ñu daal di alerter ña nga xamante ne ñooy war a recruter ah faites attention ci diw mi bu leen ko jël ndax nangam ak nangam lii waaw. waaw nga xam ne loolu kenn mënu koo xam ne dul jaare ci noonu parce que boo ñëwee rek wax noonu lan la ma noonu wa mu ne nag sabab yooyee sitta waaw garab yooyee nga xamante ne mooy tax lislaam ne la léegi man ngaa jëw dañ koy permettre mu ne juróom benn la sittatu asbaabin waaw juróom benn sabab la yoo xam ne ñooy waral loolee xaram di jëw ñu yoonal ko mu ne al awwalu bi ci njëkk at-tazallumu waaw lan mooy at-tazallum nañ wax li mu wax ba pare mu ne at-tazallum fa yajuuzu lil mazlumi an yatazallama ila as-sultaan wal qaadi wa ghayrihima mimman lahu wilaaya aw qudratun ala insaafihi min zaalimihi fa yaquul zalamani fulanun bi kaza voilà mu ne kon bi ci njëkk mooy a tazallum lan mooy at-tazallum mooy lan moom lay leeral nii mooy dem fa yajuuzu bu boobaa dina nekk loo xam ne luy lu lu lu possible la waaw lu ñu permettre la lil mazlumi kenn du ko tënk ki nga xam ne dañ koo tooñ an yatazallama mooy mu dem daal daldi wax tooñ dañ ko tooñ waaw kay mu dem daal di plainte mooy plaindre su plaindre waaw dem porter plainte wala mu dem wax ji muy wax loolu mooy mooy mooy se plaindre ka nga xam ne mooy autorité bi waaw ila sultan ci ki nga xam ne mooy ki jiite aw wal qaadi yi ak juge bi bu dee nag boo ko waxee kenn ki doy na kenn ki rek doy na wal qaadi wala monsieur le juge ah diw dañoo jëlloo ay kër waaye nangam ak nangam la ma def mooy léegi li nga xam ne moom lañ naan porte plainte voilà ah, porte plainte yaa teg sa alal fee am waa ju ñëw gis nga ko lu leer témoin am ni ñu ngi fi mu ñëw ne ko rës ci tay maa tay yàq ko dañ laa tooñ kooku possible na mu dem ci juge bi waaw ne ko ah wala ka jiite autorité nga xam ne ñoo war a faj loolee waaw wa ghayrihima mooy sultaan bi wala juge bi wala ñeneen ñu ñoom ñaar mimman lahu wilaaya yoo xam ne am nañu autorité ngir mën a faj boobee ngir mën a faj affaire boobee waaw ndax fonction bi ñuy occuper aw qudratun ala insaafihi wala boog même bu dul autorité mu nekk koo xam ne moom am na capacité man na am na kattan ala euh, aw qudratun ala insaafi min zalime mu ñëw ki ko tooñ wax ko mu réparer delloo tooñaange gi mu tooñ ki nga xamante ne moom la tooñ parce que loolu mën a nekk bàyyi waa ji par exemple xam nga ko mën na mën na bañ a nekk autorité boo xam ne ci réew mi waaye xam nga ne man kii moo ma tooñ bu ma demee wax ko baayam ah boobu baayam dina fexe mu fajal ma sama loolu li ma tooñ ak wala li ma yàqal mu réparé ko waaw kay ku mel noonu it man ngaa dem si moom aw qudra nekkul autorité rek waaw <laughs> waaw wala autorité judiciaire yi nga xam wala justice man na nekk autorité morale wala autorité boo xamante ne comme parent wala yoo xamante ne magam wala kilifaam goo xamante ne leer na ne moom boo ko waxee ne ko kat moo def lii ak lii dina ko woo dina enquête te waa ji bu kee kii nakki nakki mu ne ko léegi nag loolu nga def yépp demal nga réparer ko nu mu gën a gaawee waaw ku mel noonu nga dem ngir mu daldi di lay dellool li nga tooñaange googee sa yaqul bu boobaa waa ji mën naa wax bu boobaa kàddu yi ne zalamani fulanun bi kada waaw bu demee day leeral tamit diw tudd turam waaw xam nga nekk fa mooma tooñ ci lii ak lii xam nga loolu loolu loolu loolu na nekk loolu lañ lay loolu la lay wax ne lii moom kenn lii moom mooy bi nga xamante ni lii possible le premier bandit koo tooñ ci gàttal ku ñu tooñ mu dem wax ko koo xamante ne nii moo xam autorité yi lañ walla koo xam ne mën na ci dara ngir ka ko tooñ mu réparer tooñaage googee te arrêté tooñaage gi dootul amati den na ngoog mu ne assane yi mu ne ñaareel bi nga xamante ne alhamdulilah jëw dañ da da da day possible dañ koy yoonal mooy al isti'anatu ala taghyir al munkari wa radd al aasi ila as-sawaabi fa yaqul liman yarju qudratahu ala izalati al munkar fulanun ya'malu kadha fazjurhu anhu wa nahwa dhalik wa yakunu maqsuduhu at-tawassul ila izalati al munkar fa in lam yaqsid dhalika kaana haraaman Allah mu ne ñaareel mooy al isti'aana mooy ut ku la dimbali ala taghyiril munkar ci ñu soppi loo xamante ne warwal lu jaaduwul la lu baaxul la waaw wa raddil aasi ak delloo aji mooy mooy ji ki nga xam ne mooy kiy def lu du noonu ila sawaabi wala koo xam ne ab mooykatu yàlla la waaw nga xam ne mu ngi fi di def bàkkaar yu rëy nga xool koo xamante ni leer na le boo demee wax ko ko moom de dina mën a wax ak moom mu génn ci loolee mu nekk fa yaqul bu boobaa mën naa wax li man ñeel ka nga xam ne yarju qudrata ala izalatil munkar ka nga xam ne am na yaakaar ne mën naa delloo ñaaw téef ak tamit lu baaxul lii waa ngi nekke bu boobaa mu ne ko ah fulaanun ya'malu kaza ne ko diw de way wax turam ba mu leer naññ bu ne am na kook mooy kan non fulaanun diw ya'malu kaza day jëf lii ci mbon waaw kon nag fas jurhu waaw waay waay jeeg ji ko waaye anhu ci jëfam joojee wa nahwa zalik wala yu mel nii waaye nag à condition wa yakunu maqsudu waajooju jëw nag di wax waajooju di plaindre di wax ngir ñu Euh, waa ji nañ ko fexe génn ci lii il faut maqsuduhu yéenéen lëm jublu ci wax ji lii la war a doon at tawassulu ila izalatil munkar mooy am ku ko jokkale ak ut jokkalukaay ci ñu bindi fi loo xamante ne du yoon du lu baax ndax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ku gis lu du noonu la yoon saa salaam waxoon xadiis sayna sa mu ngi saa imaam Muslim rahmatullahi na ko soppeek xalitam ak loxom bu dee manu ko na ko def ak làmmiñam bu dee manu ko na ko metti waaw léegi kii nag léeg-léeg mooy yow manoo waaye am nga koo xam ne moom yaakaar nga am nga sa njortu lu gën a yaatu ko ne moom man na ko boo demee waxal ko tudd waa ak li mu nekke na sa yéene nekk que yow li nga bëgg mooy jokkale koo ci kooku ngir mu far dindi li nga xam ne mooy ñaawteef gi nga xam ne moom la newe lii moo war a nekk sa yéene waaye moo tax fa in lam yaqsid zalika bu dee ne lii du yéenéem dafa dem ngir vilipender waa ji voilà wala boog da ko eenal waaw bëgg rek na ko ay na ko ay moom ay ay mbonte googu ndax am na ñeneen ñu koy def ñu moo xam ne ñooñ ñooñ faalawu mais comme que la te dafa amal daa biiw waaw daf koo mere bëgg koo gis rek mu mu mu gaaw kay dem ku ko gis ci biti nii foog ne moom daa bëgg munkar ji deñ loolu deñ lu ñaaw lool alors que du lool ndax xam nañu bari ñu mel noonu te ñooñ waxu leen dara kii la wax parce que da koo mere bu boobaa day xaram la mu nekk di wax noonu daa xaram boobaa ndax isaalatul munkar fexe jokkale ko ci kenn koo xam ne mën na fexe kooku loolu dañ loolu taxu koo jóg non non loolu taxu koo jóg moo tax fokk yéene bi baax ah Allahu akbar maa ubiha li darura yuqaddaru bi qadariha waaw waxoon nañ la ko règle la lépp loo xam ne dafa xaram jamono ñëw ñu ne ah dañ koy permettre dañ koy canaliser dañ koy tënk day am ay ay ay ay barrières yuñ ci def waaw yu ñu ko tënk yoo xamante ne dañ ko ciy natte kene ci kese la mën a nekk en dehors manu la nekk waaw kay kon lii lu amaam solo la par exemple waa joo xamante ne nii ah moom de daa jàpp ne daal am xaalis daal baax na waaw mu commencé jënd ay ay sachet bière waaw gox bi nga xam ne kenn xamu fi woon loolu commencé koo jaay waaw gone yi di jël di yàqu ci dëkk bi yow nga gis loolu nga xam ne ah kii de te bu koy def moom mooy day def loo xamante ne nii di ko jaay gaa yi affaire yi du dox koo xam ne boo ko waxee moom loolu dina tax loolu deñ te loolooy nekk sa objectif nga dem wax leen ko wax ko ko wala wax ko ña ko war a faj waaye na sa yéene nekk loolu waaye bu dee moo ngi koy jaay monsieur X di ko jaay monsieur monsieur Y di ko jaay monsieur Z monsieur double monsieur double V ñoom ñëpp jaay yow nga bàyyi leen fi mere nag monsieur B dem dem kalaame ji monsieur B yow xam nga ne isaaratul munkar taxulaa jóg yow li nga def xaram na mu ne as-salis ñetteel bi nga xam ne ci la ñuy yoonale jëw tambal mu nekk loo xam ne léeg-léeg day nekk sax farata fi ñu koy yoonale laa mooy al istifta waaw mu ne asalis al istiftau fa yaqulu lil mufti zalamani abi aw axi aw zawji aw fulanun bi kaza fa hal lahu dhalik wa ma tariqi fi al xalaas minhu wa tafsili haqqi wa daf'i zulmi wa nahwi dhalik fa hadha jaa'izun lil haaja walakin al ahwatu wal afdalu an yaqul ma taqulu fi rajulin aw shakhsin aw zawjin kaana min amrihi kadha fa innahu yahsulu bihi al gharad fa innahu yahsulu bihi al gharad min ghayri ta'yin wa ma'a dhalik fatta'yiinu jaa'izun kamaa sanadhkuruhu fi hadiisi Hind radiyallahu anhaa inshaa Allahu ta'aalaa waaw léegi mu ne ñetteel al istiftaa mooy ñëw di sàkku boroom xam-xam bi daal di lay ubbee ci ci wàllu masala boo xam ne dala dikkal waaw kay mais nag dafa am nit boo xam ne yow ak benn waaye daa am lu ngeen jote waaw kay loolu la naan bu boobaa boo ñëwee ci boroom xam-xam bi loolu moo tax entre parenthèses boroom xam-xam yi war a nekk ñoo xam ne dañuy am néegu biir waaw dañuy am néegu biir de waaw du rek ku leen wax rek ñu ñëw wax ko publiquement waaw ne diw sax waxoon na dara déedéet waru la demee noonu waaw <laughs> léegi bu ñëwee. al istifta mu ne fa yaqulu muy wax lil mufti ki nga xam ne moo koy ubbee di ko tontu ci masala bi nga xam ne moom lay laaj te mu concerné te mu laal ko moo keneen waa ji bu ñëwee mën naa wax lii permettre nañ ko mu ne zalamani abi ah saa bàyyi de <laughs> moom a tooñ <laughs> waaw yi moom en tout cas <laughs> aw axi wala sama frère aw zawji wala sama sama boroom kër wala mu ne wala sama soxna voilà bu jigéen gi la wala bu dee góor gi la aw fulaanun wala diw nan la ma tooñe nan la ma tooñe nan la ma tooñe bi kadaa lii de la ma def loo xam ne waaw sama àq gii daal la jël waaw fa hal lahu dalik waa loolu est que loolu noonu est que moom am na ci droit est-ce que yoon sharia may na ko lii nga xamante ne nii moom la jël ci man mu daal di koy jël walla tooñaange gi est loolu yoon may na ko loolu man na koo wax wama tariqi ana lan mooy samaw yoon nan laa mën a def comment je puis puis faire ah fil xalaas min ngir ma mën a euh, lool tooñaange goog ma daal di ci mucc ah wa tahsili haqqi waaye jote sama àq gi nga xam ne jot na koo récupérer jot na koo jël waaw nan laay def waay nan laay def waaw nan laay def nan laay def waaw nan laay def waaw wa daf'i zulmi waa nan laa mën a def ba tooñaange gi nga xam ne moom lañ ma tooñ nan laa koy delloo wa nahwi dhalik wala yu mel nii waaw nan laa mën a jaar daal quels sont les les issues possibles waaw pour réparer waaw li nga xamante ne mooy tooñaange googee waaw léegi mu ne fa hada jaizun lil lil xaaja mu ne lii nag possible ndax aajoo ko waral ngay tudd naan diw tooñ na ma mu ne walaakinil ahwat waaye li gën sàmm du da ñëw di tudd ay tur naan saa baay moom daa ñàng nag waaw <laughs> waaw waaw waaw wal afdal te li gën li gën a sàmm te gën fuuf mooy lan ah mooy nga bañ koo waxe nii yow nga bañ koo waxe noonu an yaqula bu aji wax ne bu ñëwee di laaj mufti bi mu bañ a tuddutu ne maa taqulu fi rajul ne ah cheikh bi ya cheikh ya cheikhana ah ya ustaz waaw maa taqulu ana looy wax wala mooy lu sharia di wax xam nga ne loolu laaju ñu nit muy xalaat xalaat boo xamante ne nii day xalaat rek di wax waaw mais day xam ne lool mooy lan la ci sharia wax voilà lan mooy atte bi yàlla <laughs> mi nga xam ne moo la may xam-xam bi tax ñu war a ñëw ci yow di la laaj <laughs> loolu la pas di wax say wax yoo xam ne kenn xamul foo ko jële ngay ngay wax di di naan je pense que man yaakaar naa ne il me semble que non bu boobaa nga ne maa taqulu woo ana looy wax fi rajulin lan mooy àtte ci góor goo xam ne aw saxsin wala waayoo xam ne wala ndaw soo xam ne aw zaju zawjin mooy soxna soo xam ne wala jëkkër joo xam ne kaana nekk na min amrihi ci mbiram kaza lii waaw fa innahu yahsulu bihi al-gharad ndax lii moom bu ko waxee mooy objectif ba lam nam woon bëgg ko loolu da koy jote jeex na waaw ci wax gi jote na ko min xayri ta'yib te soxlawul muy lan muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy cité kat mooy kooku jote na lim bëgg te tut aajowul muy tudd benn tur waaw citéwul kenn mu ne wa ma waaye malgré lii nag ànd ak lii yëpp fa ta'yinu jaiz waaye tudd tur bi nag man naa possible de lu tax kama sanadkuru comme niñ koy tuddee fi hadisi hind insha allah ci hadisu hind bint Utba nekkoon soxnaay Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mooy xadis bi mujj ci bunt bi muy xadis mille cinq cent trente cinq waaw mu ne xadis boobu day wane ne tudd tur bu boobaa mën naa nekk sauf que li gën te gën a sàmm mooy bañ a tudd tur waaye le fait que mu tudd ko ci kanamu yonent lay saa saam am lu mu koy laaj tudd jëkkëram di Abu Sufyan ne inna Aba Sufyan rajulun shahih <laughs> <laughs> sayyidu bani Kinaana <laughs> kene Abu Sufyaan ne dëgg-dëgg nit la koo xam ne dafa nay <laughs> tudd ko ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu doon ne loolu du lu jaadu manu la nekk yonent saa saa dina ko ko waroo tudd turam nag waaw manoon ngaa laaj rek te bañ a tudd turam loolu nag euh, am na euh, bu ñu waxee loolu pare moom foofu la indi teg taloo bi mooy li gën nag mooy li mu wax noonu. te gën a sàmm mooy bul tudd tur te tamit nit ki boo xamee ne sëriñ diw tudd tur da koy tere parce que loolu yi mën na koo def lu tax parce que daa bëgg a yëkkati taalibe yi fa gën a kawe mu leeral leen wax leen ni leen bu ngeen di laaj loo xam ne dafa concerner nit jarul ngeen di tudd turam waaw waaw wax leen laaj leen ne lan mooy euh, xaalu diw lan la ci sariya wax kuy def lii ak lii mais jarul nga naan diw miy def lii ak lii parce que loolu dafa am yeneen méfaits yu ci nekk ko mooy léeg-léeg nit ñuy déglu bu dee amuñu xel ñoom dañuy jël masala bi bàyyi kook moom mel ni ñoom concerné wu lan alors que am na ci ñoom ñoo xam ne diw ma ñu tudd la ñuy def lay def mais comme que moom lañ tudd pour ñoom loolu ah waaw di ko reetaan nag waaw di génn di ko jàppal nag di ko ñaawaleeg yooyu. alors kë ñoom ñu ngi ci même buñ ci newul amuñ ci woon droit di def lool waaw waaw loolu moo tax boo xamee ne nag Serigne diw moom loolu bëggu ko ci jataayam man ngeen a laaj nag waaye bu fi kenn tuddutul mu signifier leen ko wax leen ko waxati leen ko kenn ñëw def loolu bu boobaa man na ko punir ne ko li ma lay punir mooy du ma la tontu parce que waxoon naa leen bu fi kenn tuddutul waaw kay waaw suñu benn sëriñ bu ko mas a def a cheikh Muhammadul Muxtaar ash-Shanqitiyu waaw waaw hafizahu llahu mu ngi as-Saudiya waaw boroom jàngale yu am solo yi ci sharh Muwatta Jaami'u Tirmidi Umdatul Ahkaam Bulughul Maraam waaw ma sha Allah mas naa ko dégg koo xam ne loolu la ko wax waaw da doon laaj tudd mu ne ko moom li ma lay yare mooy du ma la tontu parce que waxoon naa leen ne bu fi kenn tudd tur waaw tey loolu mooy li gën a kawe mooy li gën a kawe te nag euh, wa qul li ibadi bi na ne waxal sama jaam yi ñuy wax la nga xam ne ca kàddu la gën a rafet moo tax il faut ñuy tendre vers ça ni léegi ak gaa yi nga xam ne voilà loo wax ñu naan non il faut citer des noms il faut il faut mettre il faut il faut mettre sur les nangam ma ne yow dabal toog hmm. waaw boroom xam-xam yi nga xam ne nag ñoo war a xamal jaam yi bés buñ ko teggee topp gaa yu mel noonu mooy halakati dunya addina bi alkuna wal iyaazu billah kon mu ne ar-rabi'a al imam ne ñeenteel bi nga xam ne dañ ci yoonal li nga xam ne mooy jëw mu ne mooy tahdirul muslimina min ash-sharri wa nasihatihim waaw wala wa nasihatuhum tahdirul muslimina min ash-sharri wa nasihatuhum wa dhalika min wujuh minha jarhul majruhin min ar-ruwati wash-shuhud wa dhalika jaizun bi ijma'il muslimin bal wajibun lil haja wa minha almushawaratu fi musaharati insanin aw musharakatihi aw idaa'ihi aw mu'aamalatihi bighayri dhaalika aw mujaawaratihi wa yajibu ala almushawari an laa yukhfiya haalahu bal yadhkuru almasaawi allatii fiihi biniyyati an-nasiiha wa minhaa idhaa ra'aa mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in aw fasiqin ya'khudhu anhu al-'ilm wa xaafa an yatadarrara al-mutafaqqihu bidhaalika fa-'alayhi nasihatuhu bi bayaani haalihi bi sharti an yaqsida an-nasiha wa haadha mimma yughlatu fiihi wa qad yahmilu al-mutakallima bidhaalika al-hasadu wa yulabbisu ash-shaytaanu 'alayhi dhaalika wa yukhayyilu ilayhi annahu nasiha falyutafattan li dalik voilà waaw <laughs> eh? <laughs> ah, après mu continuer am na lu mu ci teg wa minha an yakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha ala wajhiha imma bi an la yakuna salihan laha wa imma bi an yakuna fasiqan aw mughaffala wa nahwa dhalik fa yajibu dhikru fa yajibu dhikru dhalika liman lahu alayhi wilaya liman lahu alayhi wilayatun amma li yuzilahu wa yuwalli man yasluh aw ya'lama dhalika minhu li yu'amilahu bi muqtada halihi bi muqtada halihi wa la yaghtarra bihi wa an yas'a fi an yahuthahu ala al-istiqama aw yastabdila bihi